mbooloo mi nii na leen xam nga TGP xam nga ne TGP dafay dox demoon nañu fi def TGP ba Canada demoon nañu fi ba Gambie tey nag TGP dafa dox waaye ci biir dëkk bi la dox ñu ngi fii tey ci Louga dañu gane ci Serigne Sam Mbaye Serigne Sam dañu nag ak moom benn sujet bu mag ndax dañuy traité Alxuraan al Karim le message coranique maanaam Alxuraan lu ko tax a jóg fu mu jógee naka la ni nit ñi recevoir Euh, moom sëñ Sambey nag kenn du ko présenté ñëpp xam nañu ko xam naa ñi xamul jëmm ji tey ñu gis ko tey sëñ Sambey nuyu naa la. loolu leen fay ah sëñ Samb moom alxuraan moom moom alxuraan xare moom fu mu jógee dëgg dëgg. alxuraan mhm. laaj nga lu diis lu foor lu rëy lu màgg ndax alxuraan meloon suñu borom la c'est une manifestation de Dieu. kenn mënul na yàlla ci boppam waaye kenn na du yàlla ndax waxu yàlla ci ay melam la bokk texte alquran du texte inspiré mais texte révélé la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokku ci xaraf wàññiwu ci xaraf yokku ci masque wàññiwu ci ci moom alquran alquran nga jóge ci fu ñuy wax ummul kitaab ummul kitaab mooy fa xam ne mooy bérébu xam-xamu suñu borom bi tabaraka wa taala mm-hmm. alquran nag bi suñu borom lëmmee mu wàcc wàcc la ñuy wax waaye duñu wax sosu mukk ndax suñu borom du turam yi du jëfam yi du ci yenn ci melo bu sosu lépp naka jëkk dafa am ndax suñu borom nekkul ci temps nekkul ci béréb alquran jógee ummul kitaab ñëw ci lawhul mahfuz bi nga xam ne lépp lu suñu borom di dogal ba ba saa di taxaw ba bindagul adduna ba lépp mu ngi ci lawhul mahfuz muy première wàccam <coughs> mu jógee lawhul mahfuz wàcc ci asamaan su njëkk si asamaan si mu gën a jege notion asamaan temps bi laajul leeral ko mm-hmm. waaye ay émission xaj na ci ci notion asamaan waaw mm-hmm. bu ñu ñëwee ci asamaan su mujj si toog nag di xaar xew-xew yi nga xam ne mooy ñëw pour ma di leen atte comme ni ma la waxee nag suñu borom yi nekkul ci temps yi xew lépp mu mel nag ci moom nii mu tiime tey ëllëg ak démb yépp noonu la tiime ci moom atte yooyu muy atte te ñëwagul li mu nekkul ci temps moo tax mu mën ko bu ñu ñëwee ci asamaan su mujj si rek di xaar nag xew-xew bu xew rek benn aaya wàcc atte ko moo xam euh, lu muy tere la wala lu muy digle wala xabaar bi muy xamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala juif ko daan jéem a collé di ko poser question mu ay wàcc pour laaj la ka alquran mm-hmm. ko waxu yàlla mm-hmm. doomu aadama kese mënul mm-hmm. dégg ko sax waxi malaayika mais alquran dañ naan la jibril alayhi salaam mi nga xam ne bu suñu borom doon mu nekk day naan mooy secrétaire am digganteem ak yonent moo ko indi jibril malaayka la xam nga malaaka naturel mu tranchante la mu ngi jëflanteeg nit ñi nit ñi mënuñu jëflanteeg moom mm-hmm. ndax seeni nature dafa opposé mm-hmm. doomu aadama yàpp ak deret la mm-hmm. ak ndox lu immatériel la. lu ànd ak secret yu diis ak melo yu. kon laajte ak nit dañuy jëf def jëflante directement de. mën na jëflante directement moom mooy jëf ci nit ki ñëw di bind li doomu aadama bi def. ki ñëw di wàcc wàcc ki ñëw di banal jaam ak ki ñëw ku ci nekk ak sa mission. waaye dañu nit ki du ko recevoir du ko gis du ko dégg du ko xam. lu dul ci exception yenn nat yu ñëw xëy na. ñu temps bi mayee dem ci. kon kii recevoir message boobu kan la mm-hmm. mu wax yàlla ju dis jooju ñu mm-hmm. ne yonent mm-hmm. yonent mooy lan yonent doomu adama la naam waaye doomu aadama bu wuuteeg doomu aadama yi la boo xam ne dafa am ay disposition yu yoo xam ne mu nekk ma ko am kattanu baatin goo xam ne may na ko mu jóge ci meloo doomu aadama simple bi dem ci melow xam ne day jeteeg melow malaayika mm-hmm. ba nga xam ne da nga mën a jëflanteeg malaayika yi mm-hmm. li ñuy wax ci tubaab un état second mm-hmm. léegi malaayika mi su jubee yonent bi sallallahu xam ne day mën a gis malaaka yi dégg li muy wax mën a wax ak moom sëñ Sam alxuraan bu ko malaaka yi di wàcc moom ban ban melo lay am ban waaw malaaka yi am na melo mu am ak melo yoo xam ne ko dikkee te wàccewul alquran mhm. melo muy dikkee te wàccewul alquran dana dikkee nit koo xam ne saxaaba yi duñ ko xam waaye dana amee melo remarquable mhm. Isa dana dikk ànd ak melo kenn xam mhm. waaye te ànd ak secret bu diis mooy waxu yàlla jooju. Mm-hmm. diis na ci koy yéene di ko indi waaye suñu borom dëgëral na ko ba mu mën a dox mission boobu ki koy recevoir itam moom it noonu waaye nag dana feeñ ci koy recevoir ñu xam ne ñu koy recevoir lu diis gën. Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam bu wax yu bi daataan wàcc maanaam révélation bu daan ñëw. Mm-hmm. bu fekkee mu taxaw day toog bu fekkee mu toog day tëdd ndax diisaay bi léeg-léeg mu fekk ko ci kaw gëlëm gi mais gëlëm gi dootu ko attan day yées waxtu yu gën a sedd nit ñi di yox di kuf ko révélation bi day wàcc bi sallallahu alayhi te tëb ndax diifaayu li mu doon na waar ndax suñu borom dafa ne bu nu wàccee woon alquran ji ci kaw doj doj da nga koy gis mu fett di tëj ndax diisaay ndax diisaay bi eh, ci la am naa xam ne su tege mu ko mm-hmm. su tegee poojam ci pooju nit mm-hmm. bu xëccul mm-hmm. poojam day dem ndax diisaay bi ndax diisaay bi léegi à mesure que révélation bi di ñëw yonente bi sallallahu alayhi wasallam di gën a néew mbir yi di gën a dolli ko dolli ko sax mat na waaye daf koy récupérer di mu dikkee ci melo room aadama moom yonente bi ba mujj mu gën ko attan يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان شآلت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان moom dafa génn ak xam dafa ñëw par partie par partie ba jeex waaw ah, kañ mm-hmm. par partie ni ma la ko doon waxee ndax day xaar naka noonu ñu weddi daawoon nañ wax teewoon téere bi wàccandoo benn yoon rek noonu waaye téere mu wàccandoo inconvénients yu bari ci am benn duñ ko mën a mokkale ji ndax jàng alxuraan du mokkal lépp at yu bari la laaj ba noppi te atte yi xam yan circonstance a mën nañ koo fàtte itam kon it ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di recevoir diis boobu muy diis ci moom bu recevoir andoo yëpp dana doy waar ah ndax doomu aadama la après tout yu bare ngi ci yoo xam ne moo wane ne alquran dafa war a ñëw ngir benn aaya ngir fraction aaya ngir ñetti aaya ngir nangami aaya mm-hmm. loolu mu doon ñëwee rek selon les circonstances mm-hmm. Mm-hmm. moom mi nga xam ne mooy recevoir message boobu ni ma la waxee ne dafa am kattanu génn ci doomu aadamaam gi mu doon dikk ci beneen état boo xam ne diggante malaayika ak doomu aadama la te jege na malaaka moom nee na yi saa malaakam yooyu day ñëw taxaw wax ma xam li mu wax mu dem yi day mel naka sonnette boo xam ne dafa naan kël kël kël bu paree ma daal di xam li mu wax mu mel ne dañ ko gravé ci sama xol mu ne boobu nag moo ci gën a metti ci man moo ci gën a diis ci man doon am temps wu yooyu yëpp mm-hmm. ndax dana yaatu te kii bi guddi na plan bi mm-hmm. alquran bi nga xam ne jaar na jaar jaar yooyu ñëw mm-hmm. ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne tàmbale tàmbale bi war na diis. tàmbale tàmbale bi nga xam ne yombagu ko mu génn ci melaw doomu aadama yi daf ko dikkee ci maanaam gént. ci xeraa boobu. mu nekkoon di jaamu yàlla. li nga xam ne ci lañ tibb ba tey xalwa ndax doomu aadama. waxtu nga xamee ne nekkul di gis yi ci àdduna bi. yooyu di marqué ci xolam. di sakk yenn bunti leer muy dégg yi xew ak li nit ñi wax ak yooyu muy sakk lenn ci bunti leer mu jëm ci xol nekkul lekk lekk gu bari yooyu yëpp bu fekkente ne cër yooyu yëpp dafa def taatul maanaam dafa nekk en vacances dara fonctionné wu lu dul xolam bi xam ne mu ngi jaamu yàlla ak xelam mi koy xalaat bunti xol yëpp day ubbeeku loolu mooy indi mooy tax mooy sa secret xalwa xalwa bi mu doon nelaw ba jamono yi malaaka bi war a ñëw mm-hmm. waxtaan nañ ko ba tàyyi doon nelaw foofu ci xeer wa wala waaw dafa wa xeer wi foofu dafa am xont la woon mu xóot moo xam ne mu fay toog di dugg xaw a man waaw daf daana fa yàgg mm-hmm. daana fa am weer mm-hmm. dafa def dafa àlloon jeunes yi nekk kom parallèle ko la amee maanaam moom jublu nag kaaba ga makka ah. nit mën na cee tëdd tàllalu ah. nit mën na taxaw itam te boppam du kii xeer yu xonq la da ngay yéeg maanaam ay kii eh, ay degré soog a dugg moom jawla xira ah. waaw bis bi nga xamee ne jaamu yàlla ba sant bi mu mel ne nag la gis malaayka bi ci gént gi mu ñëw yore espèce benn sor mhm. benn sër bu bu soie publié ñu bind ci iqra bismi rabbika lazi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbuka lakram lazi allama bil qalam allama al insaana ma lam ya'lam foofu la ko doon nekkee ne ko liiral bu ko liiral mu ne ko mënuma liir man jànguma kon nag kon nag bu ko nag ci gént gi la ci gént woon ci doon ci jaxaram ne ci gént gi la tey gise bu ko jaxaram ci gént gi la ah, ci gént gi la waaw bi nga xamee ne nag bu mujj bi lu mu ko ne iqra mm-hmm. wan ko kii bi mu daal di liir mm-hmm. bi mu ñëwee ba àggale nag mu ne mes ba mu la dalee tërët yeewu mais bu ma yeewoo nag mel ne aay yooyu ma doon jàng dañ ko gravé ci sama xol bi mhm. mu jógee nag di wàcc di nga euh, kii bi euh, degré yi bi mu wàccee xaajale bi mu dégg baat mu gees seen jibril mu ferank la ay diggante asamaan ak suuf ne ko man a ans Gabriel yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay yonentu xeet wi yow la ñu yónni ci man la ñu ci yow yonent bi sax pour bañ ko gisati ragal na ko mhm. mais fu mu gees rek seen ko fu mu gees fu mu gees seen ko ba wàcc ñu gàttal diggante boobu. Mhm. ndax war nañoo dem ci yeneen question yoo am solo. Mhm. comme historique bu alquran. waaw alquran foofu la tàmbalee. foofu la tàmbalee. di dikk nag. ci diggante ñaar fukki at yi ñaar fukki at ak ñett la fi yonent bi sallallahu alayhi nekk di ku ñu yónni am na si ñetti at yoo xam ne révélation bi dafa ñëwatul woon. Mhm. ñaar fukki at yooyu yëpp nag aay di wàcc. ci temps wu guerre ak temps wu paix. am na temps boo xam ne bi alquran ñëwatul woon. yu temps bu duré ñaata temps. boobu ñetti at. ñetti at waaw. am na yu bari yu ci aju yu ñu ci war a wax. yu ci war wax waaw gars yi commencé di ko xam naa ñàkk yooyu. ça moom mooy am naqar. Mhm. ak yooyu la waaw. gudd. waaw waaw. kon diggante boobu la kaamil bi wàcc. Mhm. ba keroog naan alyawma akmaltu lakum diinakum. Mhm. neen doo aaya ji mujj mujj. waaye boobu mu ngi tàggoo. ci xajjatul wada xaw ma danaa dajee te yéen ci beneen bis gannaaw tey wala déet. dal di li mu indi woon lépp fàttali ko mm-hmm. mu beesaat ci xoli doomu aadama yi mu dellu dellu siwul mm-hmm. ak moom mm, ci la nelaw mm-hmm. mu ci tegu fekk ko fi donc iqra moom moo njëkk a wàcc iqra moo njëkk a wàcc ban moo mujj wàcc iqra lu am solo ngoog iqra bismi rabbika allazi xalaq xaarifoo ne dañoo xam ne iqra jàngal yemul ci jàngal rek jàngal jëfal jaamul yàlla jëfal sa jëfi aada jëflanteel ak mbindeef yi lépp looy def rek bismi rabbika la si xalaq ndax lépp loo xam ne du yàlla moo tax nga tàmbalee ko moom nga si jublu sa yéene sell du am njëriñal àllaaxira bu amoon njëriñal àdduna njëriñ lu gàtt lay doon kon jullit bi iqra daf koy jël mu conduire wéen yépp lépp lu muy def rek bismi rabbika la si xalaq ci yàlla la koy defee même gànnaay gi liggéey. Mm-hmm. bu fekkee ne da nga koo gànnaayoo pour tout yàlla. Mm-hmm. waxtu woo xam ne défense. dafa jot nga aajowoo ko yoon may la ko nga défendre ko. Mm-hmm. waxtu woo xam ne léegi alxuraan wàcc na foofu donc. wàcc na ca màkk am na sax ay téere yu naan alxuraan bu yonent bi ñëwee dafa wàcc ci maanaam màkk di wax ak waa màkk ak la ko wër. am na yëpp comme li ñuy xam wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi léegi moom dafa ñëw pour waa màkk ak ñi ko wala comme noonu ñu wax rek kaafatan dafa ñëw pour ñëpp alxuraan dafa ñëw pour ñëpp alxuraan bi mu wàccee dafa milieu bi nga xam ne ci la ñëw societé boobu xeet bi ethnie boobu mu di arab yi suñu borom dafa fekk xeet bi gën a arrière ci xeet yi mu yónni ci yonent yonent bi di leen màggal di leen civiliser di leen jàngal di leen xamal yàlla di leen xamal maanu di leen xamal nay jëflante ñuy yokku mu di leen jàngal fu ñu toll ak leçon ya fa war ba ñu àgg fa nga xam ne doomu aadama mënu ko wees mukk alxuraan jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi loolu secret bi mooy xeet yi gën a suufee ci adduna dañuy fekk seeni leçon ci alxuraan yi ci digg bi dañuy fekk seeni leçon ci alxuraan yi ci kaw dañuy fekk seeni leçon ci alxuraan bu fekkoon dafa jàpp benn xeet bu civilisé ba noppi di leen yar lam leen yaree mu ko fi xeet yi civilisé wul duñ ci mën a topp Mm-hmm. naka noonu itam safaan bi. Mm-hmm. loolu moo tax alquran. ñoom itam pour jamono yépp parce que alquran dafa indi ay règle. Mm-hmm. règle yoo xam boo dégg ñu wax ijtihaad. ijtihaad mooy effort personnel. ñu ne par analogie. Euh, règle bi nga xam di ko appliquer. nga xam ne règle yi moom moo matale mais du ca génne détails yonent bi nga xamee ne indi na règle yépp yi mën a àtt ba adduna jeex dafa jàngal saxaaba yi nañuy defee ijtihaad waaw mooy raisonnement par analogie xamoon na ne li muy dund lépp di àtte ay événement am na événement yoo xam ne doo xew mukk lu dul gannaaw bu fi jógee ba ba saa di taxaw ñu prévoir na kon ci règle yi luy àtte lépp aywa alquran dafa ñu adopté style boo xam ne wanee ne si tudd suñu borom la di si tudd doomu aadama fekk na arab yi am seen wax seen langue bu perfectionné ba àgg xam ne mënatul yokku règle grammaticale yi yëpp ngi ci ñu am ay poète yu éloquent am ay xutaba maanaam ñuy def ay discours ay éloquent seeni wax arab yi di ko damoo ku dàq wax ku dàq way moom la arab arab bu bu leer la ñëw. fii waaw lisaanin arabiyyin mubiin. lisaanin arabiyyin mubiin. <laughs> loolu la fi sukkur la wane. waaw alxuraan na ñoo jommal ñëpp. Uh-huh. nam leen jommale bi mu dikkee du prose maanaam du du du wesar. Uh-huh. la wolof di wax. Uh-huh. du way. du way nekk ci way. ba mu neex ba nga xam dana ko wuuteeg waxi kese. loola ci alxuraan la ëppee ba raw ni muy tàllee ni muy leere ak biral bi alquran daf ko indi ba raw ci prose arab yi jaaxle naan li muy wax Mohamed li muy wax ak njabar la du du du du wesar yéene gi mu yéene ci ñi xam arab te alquran li tax traduction bi amul solo bu ñu ko traduire li ñuy tuddee couleur locale mhm. duutu ñu mhm. mhm. dañ koy lire du la nuru dara du la daaneel du dugg sa xol doo yëngu xam ne kon kii wës na alquran ci boppam d'abord alquran dafa wàcc itam pour ñu di ko liir pour ñu di ko jàng di ko wax. di ko wax di ko wax ak yeneen. Mm-hmm. récité maanaam. boo ko defee gis nga tajwid boobu ñu wax. Mm-hmm. noonu mu koy débuté ni muy rafet ni muy neexee. Mm-hmm. koo xam ne kii arab nga xam na arab yi lay wax wala nga géeju lool ci xam-xam yépp wala nga nekk aarif billahi koo xam ne xolam set na wecc wecc ba mën a naan ci géej gi leeri alquran mën xuus ci biir dara mënul ne alquran euh, arab yi genn rek lañ ci xam mooy arab yi bu rafet bi rek maanaam valeur littéraire bi waaye ku dégg alquran rek tuub ñuy tere bu Muhammad di jàngati kenn di ko déglu ñu tere ko bi ñu ko teree ñoom ñi ko nit ñi di sàcc di jublu ñoom ñi nga xam ne ñoo ko doon tere ñeenti kàngam ci màkk yoo xam ne ñooy notable yi mm-hmm. ñoom ñi ko doon tere bis bu amee di yëkkati baatam sallallahu alayhi wa sallam mënuñu ko muñ ñu mm-hmm. dikk làqu ci benn kon ci néeg bi di déglu mm-hmm. keneen ñëw ci bi kon ñëw ci bii keneen ñëw ci bii yénewulo ñu di ko déglu ba fajar bi ñuy dellu ñu daje ci yoon wi daal di yeddante wane ñoom ñun ñu koy tere kat waxtu wuñ xamee ne ñoo ngi koy déglu dootuñu ko mën a tere kenn tellement alquran arabe bi ak style bi dafa jéggi dayoo. jéggi dayoo kenn mësul gis la. Mm-hmm. secret ci biir nag moo raw tax ñuy wax. waaw léegi pour itam ñooñu woon alquran ñi ko recevoir. sallallahu alayhi wa daal di joxe misaal ne mu mel ne taw yu mag yooyu waamee ndox mu bari nañ. Mm-hmm. wàcc ci ay terrain yu wuute. Mm-hmm. bi terrain du téye ndox du saxal gàncax. mooy kiy dégg alquran ci nopp bi. waaru xol bi yëngu mu jóge fa lépp dem du ko jafe du ko jëriñoo terrain boo xam ne du téye ndox waaye dana saxal gàncax gàncax gi sax ñor meññ ñor ñu ñu jëriñoo ko mooy ki nga xam ne moo tax ñu wax rubba xaamil fiqhin gayri faqih wala rubba xaamil fiqhin ila man huwa afqahu minhum bari na ku yenu xam-xam joxe ko ku la gën a dégg ku la ëpp xam gën gën a xam li nga indi mooy terrain boobu nga xam ne dana saxal waaye du téye ndox mi beneen terrain bi nga xam ne day téye ndox mi ñuy root ci fóot sangu togg naan def li ñuy def lépp ba noppi saxal gàncax gi meññet mi ak gré mag nit ñi jëriñoo ko mooy ki nga xam ne day dégg mu dem ak nga xam ne li mu dégg dana ko nettali ji waaye du ko jëriñoo ak nga xam ne li mu dégg daf koy jàpp jëriñoo ko ba noppi jàngale ko jàngale ko leeralal xolu ñeneen xam sens profond bi waaw mhm. alxuraan mhm. noonu la demee ndax mën nañu wax ne euh, comme alxuraan bi moom dafa wàcc foofu ca Màkka ci arab ya mhm. dafa ñëwoon pour corriger ay ay ay feebar yu nekk ca peuple arabe boobu foofu ci jamono jooju mën nga wax loolu loolu ni ma la ko waxee woon rek ci peuple bi gën a arrière corriger seeni défaut di ko corriger muy def défaut yu la waaye mu di ko corriger ba défaut yooyu jeex mu continuer ñi ñuy wax aarifoona yi ñi nga xam ne ñooy siddiqoona yi siddiq xam nga dara ju kawe ci ngëm xam nga ngëm day yokku ci kenn nit di pratiquer ak ni muy teewloo ni muy méditer ñooñu fu ñu toll bu ñu dee jàng alquran yoon wu ñu jàngale bu ñu dellu see aaya ju nekk daañu ca dégg lu ëpp lañ ca déggoon bu njëkk mm-hmm. loolu moo tax ñu naan alquran mm-hmm. xaraf fu nekk am na biir am bitti biir mm-hmm. booba am biir amati biir ba mu ba mu ba mu bëgg wax ndax xam nga ñu ngi woon foofu temps yooyu sixième siècle waaw te nag ñu tëb ñëw vingtième siècle ndax alxuraan boo ko jëlee foofa ca mm-hmm. ca siècle ba ca dëkk boobu mm-hmm. yóbbu ko tey jii maanaam New York mm-hmm. vingtième siècle ba Dakar vingtième siècle est-ce dina appliqué wu ñun wu koroog booba na mu doon appliqué wu foofa lay appliqué fu nekk alxuraan pour temps yëpp la ma wax ne ñaari parti la partie spirituelle bi comme lu umu yàbal xam nga ko yàlla amuloo changé. Mm-hmm. mooy ñu lay àggale ci yàlla lii dindi say défaut yëpp ba noppi di la xamal yàlla. Mm-hmm. di la euh, bëggloo yàlla. Mm-hmm. di la xamal na ngay jaamoo yàlla. ak na nga koy yëgee dëgg dëgg dëgg. beneen partie bi mooy li lay li yàq adduna bi. ak liy lore. ak li lay tey juboo ñeneen ñi ci des. ak liy indi ay. ci réew mi liy indi guerre. ak nit ki na muy yàqoo ak na muy defaroo. kooku moom itam waa ba nag pour siècle bu mën a doon. pour réew mu mën a doon alxuraan dafa adopté xam-xam mm-hmm. xam nga religion yi ci des yëpp mm-hmm. ci seen début mm-hmm. noonu xam-xam lañu ku def découverte wala nga inventé mu rendre la vie difficile nga ne suuf si nga wax la rotondité de la terre fa ah, Copernic dégg nga pour très tôt bi muy génn bi ñu te mu rétracté il s'est rétracté wane ne li mu waxoon dëgg ba nag. bu muy na ko. mu daal di këdd kii bi ne pourtant yàlla tur. l'islam moom deful loolu. Mm-hmm. daarul xikmati deuxième siècle bi. Mm-hmm. pour l'islam ni muy dem ci xam-xamu grec yi xam nga grec yi égyptiens yi leen njëkk a jàngal bi ñu demee ba développé xam-xam yooyu yëpp mm-hmm. arab yi dañoo dem. jël lépp traduire ko ci arab yokk ci lu bari ba bi ñu ñëwee ba Europe Andalousie Espagne ak Portugal il y a une civilisation boo xam ne fekkuñu ko fa amu fa woon bu fekkoon ne dañoo noonoo xam-xam kon loolu du am tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne utlubu ilma walaw bi siin yéen walaw xam-xam booba si Chine lu sore sore sore wuti xam-xam pour waral ne la jaar na dem ba fu gën a sori ñu ne la Chine waaye yemale ko Chine rek fu nekk fu nekk ndax dafa ne al hikmatu daalatul mumini yaltaqitu haysu wajadaha xam-xam buy jëriñ moom jullite ko moom kon fu mu ko fekk na ko jël ko jël waaw bu ko jëlee ci yéefar bi bu ko jëlee si jullit bi ku mu ko mën a jëlee rek na seet lii dëgg rek parce que xam-xam lépp la ci xam ne dëgg la mm-hmm. Mm-hmm. alquran ko nangu. Mhm. ndax alxuraan dafa dikk ngir xeex réer. Mhm. xeex fen. Mhm. taxawal dëgg. taxawal xam-xam ak jub. c'est léegi est-ce que l'accès est libre maanaam daal alxuraan. képp koo xam ne ko jullit nga rek. mu ngi jël téere bi secret yooyu ngay wax. mu soog ko boppam ba di secret yëpp wala déet. secret yi. nekkul lu ñu tëj wala lu ñu tere kenn. mu ngi aju ci effort nit ki ak ay disposition ñaar ñii. dina al fikru wa mm-hmm. tudd ci sama ay waxtaan. Mm-hmm. Euh, dikru. Mm-hmm. tudd yàlla. sikar tudd yàlla. al fikru mooy méditation. ñoom ñaar xarifoon yi dañoo garante lu ci gën lu ci gën a gaaw nit ci yàlla. waaye ñoom ñaar ñëpp a baax. benn bu ci nekk mën nga dafa dépendre ci nature nit ki. xam nga même fois ngëm dañoo xam ne c'est de tempérament. itam ñaari nit mën nga leen a wax lenn. kii gëm. kii bañ a gëm wala ñaar yëpp gëm kii gënu gën a xóot gën a dëgër. surtout ngëm bu tegoo ci xam-xam lay gën a dëgër xam ni kenn dootul mën a nax. par exemple léegi ma jox la benn mhm. exemple. Mhm. yonent Yàlla Moussa. Mhm. alayhi salaatu wa salaam. bi jabar yi defee seen i jaan yu dul jeex ci xurwa. ba moom ba mu sax mu tiit suñu borom ne ko sànni yeet wi mu sànni yeet wi mu nekk jaan joo xam ne kenn ko war na ci des yëpp ramassé ko mu génne loxo bi mu gën a leer jant bi gën gëm kenn mën a xëppee ñoo nga xam ne kéemaan gi mu defoo rek moo tax ñu gëm. bi Samiriyu euh, fabee or bi. la la veau d'or. la veau mhm. tabax ko doon tëgg ko doon àgg. Mhm. mu tibb ci suuf si dund si suuf soosu. Mhm. Seydina Jibril dañu wax ne euh, kooku nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dafa juróon ci àll bi fekk buur bi day rey doom yu góor yépp pour dañ euh, ne ko ki fond ji day day juddu ci ci temps yi. temps yooyu waaw. Mm-hmm. léegi nag malaaka mi di dundal liir bi. Mm-hmm. di ko nàmpal fii lem di ko nàmpal fi meew. Mm-hmm. malaaka euh, roox la. roox la waaw. fas yu noor la. xam nga roox lu mu laal rek loolu day dund. suuf soosu nga xam ne fii la kii bi daan taxaw nag. fas jibril. jibril euh, ci la Samiri bi mu màggee gis loolu mu tibb ci nag. bu tabaxee ko ci biir nag. mais nag di mbéy ci kii la mu ne kii mooy suñu borom. moom la Moussa seeti fekk Moussa bi mu amee rendez-vous bi ñeent fukki fan yi ak suñu borom. yooyu ci kii fanweeri yi en ensuite ñeent fukki fan. Mm. Ah, ñu dem Moussa nekku fi mu ne leen jaamu leen ko ñu jaamu ko. kon daal mën nañu wax ne daal disons que miracle daal. Mm-hmm. Euh, gisoon nañ ne c'était pas pédagogique. Mm-hmm. maanaam daal jëf jik alxuraan yooyu moo gën a pédagogique. c'est ça mm-hmm. en général sax surtout. dañu bëgg a exploiter foofu yonent bi salaam di ko foyee. sa réew mi réew ay doj rek la ay montagne kenn mënu fi bay dafa xat. yow boo mënee te li ngay woote dëgg la maasaleel doj yi wala nga indi dex yi defal nangam defal nangam bu ko defoon mu def ko ba noppi duñ ñu gëm ñu jëlee ñu fi nag exploité ko mu xamal leen ne leen bu leen jaawale man yonent laa mhm. dañ may yónni liñ ma sant rek laa fiy def nekkuma ba ëpp nit ko ah, koo xam ne dafa amee kattanu boppam koo xam ne da ngeen koy sant muy def bu deen xamal moo tax mu deen delloo si wala leen leen doomu aadama la bu leen seenu ne damay koo xam ne dafa ñëw di walbati adduna bi di taal géej yi di taal asamaan si di walbati suuf si lu ngeen ma defal déet bu leen jaawale nit dong la waaw pour wal leen nit la moo di pour ñu gëm prophétie ndax mm-hmm. prophétie mm-hmm. pour sax wax lu tax malaayika suñu borom yónni ko mm-hmm. mu ngi ci alquran nit ki ñu mën a roy ci lu muy def lépp mu mel ne yow mm-hmm. moo mën a ki léegi noonu ndax xam nga ne bu fekkente ne malaayka ñëw na mm-hmm. malaayka nii duñ ko mën a roy ci lenn du lekk pour daganal yi lekk ko yi araam mm-hmm. du naan pour wan la da ngay naane teggi ni naan teggi lekk du sëy pour wan la xaq yi nga ameel sa waa kër ak àq yi nga ameel ak la leen war a jubbantee yooyu yëpp du ci am pour nag mu mat mu indi nit koo xam ne day jëf ñu di ko roy mm-hmm. lu mu def effort bi muy def nga xam ne yow tam boo defee effort bi mu def da ko mën mm-hmm. ndax yàlla laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa du teg nit ki lu mu mënul mm-hmm. bu indi woon malaayika malaayika mi li muy def duñ ko ci mën a roy te kon nu am lay ci suñu borom ci kaw suñu borom pour nag mu dagg lay yépp ba nga xam ne kenn du mën leen mënunoo roy mu indi nit koo xam ne day xiif ni ngay xiife di mar ni ngay mare di sonn ni ngay sonne dégg nga di feebar ni ngay feebare di wuti di ñàkk comme yow dégg nga di li ngay def rek mu di ko def la ngeen wut li nga xam ne ci biir la leneen la euh, alxuraan dëgg la dafa am ay wax ko yu mu wax ak tegle yu mu toll lépp nit topp ci mhm. waaye léeg-léeg nit ne da nga jël benn page jëm ba ko naan faj li mbaa faj laa yooyu loolu noo ko gisee ñoo ko gisee ma ne woon am na tuuti benn dimension bu ma ciy def mhm. lu ma dégg am ci rajo bi mhm. benn nit wax ko mu comparé alxuraan ak code de la route kon ne alxuraan dafa ñëw ngir digle doom digal doomu aadama bi li koy jëriñ tere ko koy lor bu defee ko wax dana jëriñu comme ni nga ne code de la route bi lim lay sant lim lay tere boo ko respecté doo def accident insha allah lu dul rek euh, moom mu ne loolu ma alxuraan tere bi loolu la boo ko jëmbee naan te yi mu tere yi mu digle defuloo ko du jëriñ dara mm-hmm. maanaam même boo defoon yi mu digle bàyyi yi mu tere boo ko jëmbee naan du jëriñ dara wax jureelu la parce que kot ay nit a ko def doomu aadama yi ñoo ko xalaat rek def ko alxuraan wax yàlla wax yàlla waxoon naa sànq ne alxuraan lu diis la lu foor lu yë am barke la ci ku ko gëm am barke la ci ko gëm barke boobu la ñuy barkeeloo fatiha saafara si jëpp jàngoro am na lu mu tekki am na nu ñu ko mën a teqantale waaye déjà xam leen na ne lu jiit loolu ñaan yàlla la ñuy ñaan mm-hmm. booy ñaan am na aaya yooyu tari mm-hmm. ak i salaatu ala nabi mm-hmm. boo ñaanee mucc lépp loo xam ne nit ki daf ko bëgg a wax ci lamiñam mokkalu ko mu bind ko bind moo remplacé wax fatihatul kitab ci ci yu wér ay saxaab yu doon voyage fekk nañu ci benn xam nga ko wax benn amoo daal benn concession mm-hmm. ay nit ku am ku feebar ñëw ñaanal ko ci faatiha mu wér ñu jox leen benn gàtt bi mm-hmm. ñëw yonent bi sax leen jox leen ba ci sa wàll ana lu leen xamal ne faatiha saafara la mm-hmm. awuzu bi kalimaati laahi tammaati min sharri ma xalaq awuzu bi ci laal karim boobu ba mu ñëwee dañ ñëwoon ko ko ñu ko mun la jàng dañ leen ko bindal dañ ne bu alquran wéyee deuxième lieu mm-hmm. li ci topp immédiatement ci authenticité mm-hmm. mooy saxiixul Buxaari bi ci tegu mooy saxiix muslim mm-hmm. lu dul alxuraan ñaar ñooñu la gën a wóor ñaar ñooñu nag benn xadis boo xam ne ñoom ñaar ñëpp daje nañ ca kon lu dul alxuraan moo la gën a wóor jullit ñi mënuñoo am bu alxuraan passé ñu wóoree noonu wala du ko gën a wóor te boo seetee zaadul muslim fi muttafaqa alayhi buxaari wa muslim. Mhm. ñoom ñaar ñëpp da ñoom nañ ci ne. Mhm. nit kii li muy takk. Mhm. wala mu di ko naan. wala mu di ko diwoo liñ ci charte. bu mu doon wax ji mu xamul. ndax bu dee làkk bu mu xamul. mën na fekk ne ay kuy yi jinne lañuy ñuy jay di leen teg place yàlla ak di wax loo xam ne jaamu la la. te loolu bokkaale la araam na. waaye bu fekkee ne li nga wax xam nañ ko. wala muy turu yàlla wala muy alquran. amul sikki sàkk ci ne lu am njëriñ la ci ki ko gëm. léegi ah, ko kon ànd nga ci takk ànd nga ci. naan ànd nga ci diwoo. waaw ànd nga ci yooyu yëpp. waaw jàngal téere fiq yi maam eh, dangay si nga jàng. Mm-hmm. waaye lu ne da koy seet. Mm-hmm. boo fa bee Muxtasar Cheikh Khalil. Mm-hmm. ci téere yu yàgg yi la. ci gëru Imam Malik. da si ne booy dugg ci eh, douche. waaw maanaam daal cabinet ah, yi yooyu. waaw boo amee téere boo xam ne dañ koo ñaw maanaam ëwuñu ko der mhm. dugaluñ ko ci black kii boo xam ne day boîte boo xam ne daf koy fermé na nga ko dindi na ko dindi ah. boo takkee sax jaawar boo am tur yàlla nañ ko dindi ko dindi ah. loolu di wax ne temps yooyu ne lu amoon na amul sikk bu fekkoon ne kii la du wax loolu balay tere nga dugal ko ci daf naan araam na nga nga set ko nga kii ko waaw mhm. dafa bari yu nga xam ne ci jamono bii lañ koy dégg nit ñi sulli ko waaye dañuy dellu ci cosaan yi rek ndax beneen yonent wàccaatul di daganal lu mu terewal wala muy tere lu mu daganal kon nag mënuñu dul dellu ci alkuraan ak hadis kon nag waaw bari nañuy wax sax naan ñaan ci barke diw daraje yonent bi sallallahu alayhi wa wala loolu araam na mënuñu la ñu ko wax ñëpp bu ma ba ma dajal ñoom ma wax benn hadis bu ko tere wala benn aaya te man nee naa leen Sidina Omar te naa taw maran mais wax sa mu dajale saxaaba yi ñuy ñaan mu ñaan ci barke Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib xam ne bàyyi bàyyi tax la ci yonte maanaam bàyyam bu ndaw la. la waaw. Hmm. Ah, dégg nga. waaw. mu ñaan ci mu daal di taw saxaaba yëpp ngi foon te saxaaba yi weddiwu te saxaaba duñu toléré ak koo mën doon nga def loo xam ne jaaduwul te daluñ ci sa kaw. kon saxaaba yëpp daak ànd nañ ci. Hmm. lu saxaaba yëpp ànd. Hmm. ah saxaab yi boo ku jam saxaaba rek alko ku jam saxaabi yu benn alko te ñu si des nañu woon benn xaddis wala benn aaya ñaan ci barkeem wala ci barke diw arab ko loolu ko wax kon ñu ci léegi ci fikir bi nga waxoon sànq waaw mm-hmm. di ko loolu tur yàlla danaa di di wax répété naa ko ay yoon seulement toujours fàttali ko fàttaliwaat rek mm-hmm. zikr ak fikr waaw lu mën a àggale nit ci yàlla la mm-hmm. dikru tur yàlla dañ ne moo mën seytaane luy bëreeg seytaane nag war na bare war na bari waaw ndax nit ki bu fekkee ne njëkku la dindi jikkoom yu bon yi ci moom mm-hmm. mu ngi mel ne néeg xol bi mu ngi mel ne néeg jikko yu bon yi mu ngi mel ne yàpp wu ci nekk seytaane xaj la bu taxaw fee mm-hmm. day bëgg a ñëw dugg ci néeg bi pour lekk yàpp wi mm-hmm. yaa ngi tudd tur yàlla day daw ñemul tur yàlla waaye fële lay taxaw boo noppee rek mu dellu si dugg ci néeg waaye fekkente ne yow jikko yooyu yëpp dégg nga combattre nga ko def nga jihaadu si xeex ba dindi yooyu yëpp xaj bi amatul soxla ci néeg bi yàppale ko fi lu mu xiif xiif yàppale ko fi du fi dugg day dem. yu'rafu al-mujrimuuna bi siimaahum fa yu'xazu bin-nawaasi wal-aqdaam fa bi ayyi aalaa'i منام تكذبان dikr dafa am yoon dafa am yoon waaye moom rek mooy jëfandikoo dikr mooy tudd yàlla yàlla ci boppam dafa foor fooraange goo xam ne jéggi la daayoo dara bu ko dékku rëyaayam ak diisaayam gis nga ah gis nga loolu mooy xam ne am na borom ngëm yoo xam ne seen ngëm dana foor foor goo xam ne bu ñu jéggi siraat safara wi day tiit naan ko gaawal sa leeru kanam gi mu ngi fay sama safara wi. Hmm. yéen yu ci bari faral naa koy wax ci conférence yi seulement comme le même sujet se répète sujet yi ñoom lañ may joxaat le même thème le même thème. Hmm. fokk ma gis waxaat lu te itam comme fàttali la. la mais fokk may wax lu ma waxoon di ko waxaat di ko waxaat. fàttali la loolu ngëm ku diis googu. Hmm. te toll foo xam ne seetaan du la ñemee jege. Mm-hmm. yonent bi sa alayhi wa sallam na Omar du dugg ci mbedd lu seetaane dawee na ci mbedd moomu. est que gis naa Cheikh Abdul Wahab Shahrani mi wax ne. Mm-hmm. bu gisee seytaane. Mm-hmm. comme yàlla may na ko mën a gis seytaane buy jàng alxuraan rek bu dalul di gaaw daw rek day tàkk day lakk. day lakk day lakk. waaw bu daw rek lakk seytaane bu daw rek lakk bi bu daw rek lakk. alxuraan ji moo koy lakk. ndax alxuraan mu ngi aju ki koy jàng. fi ngëmam toll. wala inna qur'aanan suyyirat bihi al-jibaal wa qutti'at bihi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu daal daan wàcc ni muy diise ci moom li mu ko mën a dékku mu ànd ak sacré moo ko waral mais xale bu tuuti dañ koy jàngal fii alquran ayatul kursi yu wala yaasin ji ak soof lixlaas ni ñu diise mu mokkal ko te du ko du ko yëg sax waaw kon mu ngi aju ci ngëm gi léegi kii kii def euh, dëkkër maanaam kii sikkar tur ñaari isne moo am isne mooy maanaam permission al isne la am ni suñu borom diglee ne di leen fàttaliku yàlla lu raw ni ngeen di fàttaliku seeni waajur wax na di leen ma fàttaliku ma di leen fàttaliku mm-hmm. di leen ma tudd ma di leen tudd mm-hmm. wala tagg gaa ñi nga xam ne mu ne allazina yadkuruna laaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samaawaati xam ne ñaar yooyu la boole foofu si dikru ak fikru mm-hmm. muy tagg ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla waxtu ñu jaaxaane waxtu ñu tëddee wet dégg nga bu ñu taxawee bu ñu toogee fu ñu toll rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam bat nañu ko laaj lan mooy mooy jegeel nit dëgg dëgg yàlla mu ne ko bu sa làmmiñ dañ di tudde yàlla maanaam ba mu dañ di lu tooy maanaam lu frais ci tudde yàlla mm-hmm. dégg nga na fekk nag ba mu gëjee tudde yàlla yeggul foo ko fekk rek ba mu gëjee tudde yàlla yeggul ndigal mm-hmm. yooyu pour ñëpp la ku nekk mën ngaa fab nangami tur mm-hmm. sàkk sa dog ñaata yoon te koy def par bis par semaine par weer di ko def su wax ne tur bu ci nekk am na nombre bu ñu ko def wala loolu amul solo tamit. ah kay uh-huh. waaye mu ngi dépendre ci la ko tax a jóg. a jóg waaw bu fekkente ne li nga tuddee al xaas nit ki nga xam ne sikkar na tudd ba jot secret ba moom mu jox la ko. Mhm. kooku moom leneen la. ba jot ba jot sec ba secret ba jot secret tur bi nga secret. Mhm. Euh, secret ma di ko missaal naan ki nga xam ne dafa xóoj toolam ba mu set. Mhm. nga ñëw ñaan ko tool. toolu kese suuf la lay jox. bu dee fu ñu roojagul xam ngeen xaw ma xam ngeen ruuj wala déet xam nañu ruuj balaa foofu la koy jox mm-hmm. mais ki nga xam dafa bay ba dindi dugubam ba euh, def ci saxam ba bojj ba togg ba am cere boo xañaane cere lay jox da ngay daal lekk rek cere lay jox waaw waaw hmm? mais mais mais zikr amul danger kan mën nga zikr la nekkul am na danger ça dépend ça dépend waaw ndaxte euh, boo seetee Ihya Ulumuddin imam Xasaali dafa wax ne Xasaali waaw man kullu man tajarada li zikri faqad rakiba safinatal xatari imma an yahlika ma alhalikina aw yarju wa yakuna min muluki diin képp koo xam ne da nga bàyyi lépp jublu ci sikkar dugg nga ci gaalu danger benn nga alku yaag way alku ñi wala nga mucc bokk nag ci buuri diine yi boo muccee bokk ci buuri diine yi ndax sikkar ni mu diisee bakkan mbaam la boo ko tegee lim attanul ci gaaw te jaarale ko ca yoon wa mu la daaneel suuf ba weq la nga gaañu boo dee sikkar itam jinne yi xam ne yow mii kat da nga leen di not mën nga leen a not ci secret bi nga amee bu ñu bëggee def dara nga yàq ko mën leen a def loo nii ñoom it dañuy xeex dañ lay xeex yooyu yëpp am na ci ma tax ne bu fekkee ni ma ko waxoon bu njëkk rek al isnul am la kooku nit ki mën na seet dog bu ko neex rek bañ ko ëppal waaye mën na koy def ba baax la ilaha illallah la salaatu ala nabi wala salaatu ala nabi mooy sikkar ba nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci ne amul ngaañ amul mm-hmm. danger mm-hmm. te yim nangu yeneen tur yàlla yi nangu ko nga bañ a laab di ko def mm-hmm. yeneen yi ci des bu ko defee nit ki mën na alak nit ki salaatu ala nabi moom li moom Sanusi wax na ne moom rek la nit mën a jàpp ba àgg ci yàlla ndax daf koy jàpp ba xëcc ko ci ba amam ak si yonent bi sa alayhi wasallam axran sax mu ngi dégg la ñu koy ñu koy def sataane bi hmm? waaw ni ñu a dégg eh, eh, eh, comme ñu ne yàlla hmm? mu ngi julli ci yonent bi hmm? inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi waaw ndax a dégg loolu nu ñu koy bi sallallahu alayhi wasallam yërmandeem la yàlla julleen ci yonent bi ak malaayka yi seen julli ci yonent nit ñi ñu jullee ci seen ci yonent bi du benn benn bu ci nekk dafa am lu mu tekki gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci laylatul mi'raj guddi mi'raj bi bi mu demee ba ba nga xam ne amatul benn mbindeef bu mën a weesu foofu sidna Jibril ne ko xiida an mu nag lu toll nii ba ma ko avancé lakk ci leer yi yow rek mën a dem yow mi yàlla dëgëral jox kattanu mën a dem alburax bu ñu jël leen dem sallallahu dikkee ba ba mu daatal dugg ci xadra bi dafa yëg wéet wéet a wéet a wéet a ndax nit doomu aadama dem ba foofu wéet suñu borom wan ko baat bu mel ne baatu Sina Abubakar pour wéetali ko xam nga Sina Abubakar moo gën a moo doon du ma ne xaritam ndax yonente bi sallallahu ne dafa ne bu doon jàpp xarit kon Abubakar laay def xarit waaye sama mbokk la ci yàlla daal ne lakinna saahibakum xalilu rahman nee na moom xaritu yàlla rek la parce que waaye Abubakar mooy ki mu gënoon a melante ki gën jaxasoo moom gën a sottante moom ay secret mu dégg baatam bu ne ko xif yaa Muhammad inna rabbaka yusalli Muhammad taxawal sa borom day julli hmm? waaw yàlla mu doon julli waaw loolu laa bëgg a expliqué ah est-ce que ndax lu doy waar la sa xarit bi mu gën a fonk mu ngi ñëw nee nañ ñëw na ba ci buntu kër gi nga defaraat sa chaise defar sa kiléeg yooyu préparé pour mën ko recevoir uh-huh. laalal ko yërmande préparal ko ak dal goo xam ne xam nga bërëb bu bërëb bu malaayika mënul àgg Sinaajul mënu fa àgg Ibra Mikaayil Israel Israfil kenn mënu fa àgg mm-hmm. nga àgg fa ànd ak sa dal mën a dégg li ñuy wax mën a teey mm-hmm. te woppuloo deewuloo mm-hmm. laaj na yërmande yàlla jum fa la lu mu la lalal la lalal yërmande fi ngay jaar lalal yërmande sa diggante moom ba agsi ba lépp sotti ba ni mu waxanteeg moom waaye moom waaye moom gisu ko de seen na ba tey beneen hmm, na benn téere boo xam ne xalifa Ñas daf ci tëgg yonent bi sallallahu alayhi bi mu ak seen ma euh, waaw ku mag ku mag waaw ku mag boo xam ne Alaaji de mooy ku mag mag mag mooy que kay baay waaw waaye nag ki njëkk nag xalifaam bi mu fi jógee ah. xam nga bind na ay téere yu bari mhm. bi benn euh, diwaan maanaam rek ay poème boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ko tëgg. bi muy wax mais yonente bi sallallahu alayhi wasallam gis na suñu borom tabaraka wa taala mu ne xam nga ulama yi dañ ci wute. dañu ne sayyidatuna Aïcha nee na gisu ko ku ne Muhammad gis na yàlla fen nga fen yu rëy ci lislaam Abdullah ibn Abbas ne gis na ko. mu ne ñu expliqué ko moom ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa xam ne sayyidatuna Aïcha jigéen na. moom bàyyi moom gisu ko de. ba tey beneen laaj ngoog. Hmm, na benn tey boo xam ne xalifa Niass. daf ci tëgg yonent bi sallallahu mag ma. waaw monsieur Mbengue ci euh, ku mag. ku mag waaw ku mag. boo xam ne El Hadj Abdoulaye Niass de mooy ku mag mag mag mooy que que seen baay. waaw waaye nag ki njëkk a nekk xalifaam ah. nga bind ay téere yu benn euh, diwaan maanaam rek poème boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko teg bi muy wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam gis na suñu borom mu ne xam nga ulama yi dañ ci wute dañu ne sayyidatuna Aïcha nee na gisu ko ku ne Muhammad gis na yàlla fen nga fen yu rëy ci lislaam Abdullah ibn ne gis na ko mu ne ñu expliqué ko moom ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa xam ne sayyidatuna Aïcha jigéen la mm-hmm. te bëgg na mu réer yàlla fa mu ko tegoon rek gën koo teg wan ko ne ko ne ko gisuma ko Abdoulaye bin Abbas bi nga xam ne at na ko dana ko mën a interpréter mu ne ko gis naa ko mm-hmm. égyptiens ci bi ñu leen ba mm-hmm. téere bi ci amoon ñu bind ne daal ne lii daal rëcc rëcc maanaam njuumte lu réy ci Ahmad Tidiane ndax yonente bi na muy waxee lu mu gisul naan gis naa ko wala lu mu gis mu naan gis ma comme ni waxee Aïcha ni mu waxee kii moom moo déggul moo amul dégg mu ko déggul na solo ba demee Cheikh Ahmed Tidiane dégg na ko radiyallahu anhu ndax dafa ne alquran laa tudriku l absaar wa huwa yudriku l absaar bët du gis suñu borom mooy gis bëti bëtu nit kii di matériel mënul gis suñu borom tabaraka wa taala di ko gis hmm. loolu la wax Sayyidatuna Aïcha ko gisuñu leeru xolam moo gën a leer bët moom la gisee suñu borom tabaaraka wa taala. moo xam ne loolu la Abdoulaye bin Abbas. ñu jàpp ne gis ko ak bët. waaye gis na ak xolam ak xol. te xam nga ne Moussa ci alxuraan bi mu wax suñu borom wa rabbi arini anzur ilayka wan ma ma xool la. d' accord lan taraa nii toog gis nag maanaam sa bët yi walakin moom itam jërëjëf dafa instaqar makaanu fasfatar xoolal doj bu ko bu ma ko feeñoo bu doj bi ne dégg mel na meloon dara sikku ci nga xam ne man la ma gis. bi suñu borom feeñoo tabaaraka wa taala ulamaa yi dañoo wuti foofu ñii ne lu toll ne bën bën ko sala feeñoo ñu ne ñu toll ne bakkanu fëllu ñu ne ñu ne wax nañ ko doj man nooy nekk toj toj pulvérisé ah. bët yi tax waaye yemal xiyaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daanu gis mboom ni ñu gisee weer wi yemal xiyaam waaw yemal xiyaam bu ñëpp jeexee daal waaw bu ñëpp jeexee bu boobaa nag dund gi nit ñi dund yemal xiyaam ba mën a gis mboom mhm. tabaraka wa taala beneen dund la dal di faral di nettali maanaam rapport yi roo ak yaam am yeneen dimbali nag it waaw bu ñu duggee àjjana yeneen jëm la ñuy doon. Mhm. bu ñu duggee àjjana yeneen jëm même forme yi day changé ak taille yi. ak taille yi waaw ak poids yi. Mhm. ak âge bi. lépp ay changé. foofu sama bëggoon laaj ndax Seydina Muhammad bi muy dem ca kaw. Mhm. maanaam beneen yaan ba. ndax jëm la ma Muhammad waaw. rañaane wala wala ci xolam la rañaane wala. bu arrêté xoolee wala maanaam historien yeeg bindkat yi coow nañu coow lu bare bare bare bare. ñu ruuxa a demoon ñi ne gént la yàlla dëggal mhm. ñi ne jëmmam la demee mhm. ñu settantale daanu ci am ay notion mhm. bi nga xamee ne ñëw ne te wax ne leen dem naa baytul muqaddas Jérusalem al baytul muqaddas wala baytul maqdis ci guddi gi ñëw ba ñu am ñu gëmoon sax weddi yonente bi jox leen ay firnde firnde yooyu mu joxe wala ne ne jëmmam moo demoon demoon ci kaw ba Qudus da àggaguñu ci miraaj dafa am lisra isra ak al miraaj miraaj mooy yéeg gi jëm kaw mais isra yonent dem ñetti jàkk yooyu jaar na ci dem si Jérusalem a jóg jiite fa yonent yi soog a jóg léegi xam nga firnde yi mu joxe woon ci yoon wi ñoo xam ne dañoo tëddoon ci taaxu garab di nelaw muur seen ndox mu ne muri ko naan ko dimbay naan waaw nan da da jëmm mën naan waaw. waaw ñi seen gëleem réer ñu di ko wut ñu tegtal leen ko. nee na mu ngi si béréb sàngam bu bi dafa laxas ci garab sàngam bu ngeen may gis ko. loolu nee na bis sàngam gannaaw laa ci suba. gannaaw suba jëgg jooju meram wan naan seen ndox daañu jaar fii gëleem bi jiitu gëleem gu doomu tàll la saako boo xam ne dafa am ay rëdd yu yaatu yu yu yu xaw yu xaw. loolu wax loolu wax ñu ko ànd ak moom. ñu ko doon weddi. ne demul baytul muqaddas demul demul xudus ñooñu gis loolu tamit mais bi ñu tooyee ba waxtu jot bi mu ne leen waxtu wi jant bi fenk jël ñëpp dem ngir bëgg koo fen loo gëléem yi ne tëll gëléem na mu ko décrire woon gëléem googu moo jiitu la mu la mu sëfoon noonu bañ ko bañ ko laajee ñu ne waaw ñun kay muure nañu suñu ndox ci taatu garab gi di ne rek bu ñëwee fekk nañ ñu naan ko ñooñu itam bi ñu leen laajee ñu ne kay suñu gëléem wéer benn waaye nu ko tegtal ban demee foo xam ne ko fekk c'est clair c'est clair est-ce que maa euh, ne jëmm ji. Mhm. dem na ba yoo xam ne. waaw jëmm di am. ne ba nekk jëmm. Mhm. Ah. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laylatul mi'raj melo. Mhm. yu mu revêtir. doomu aadama. bi xam ne Sidna Jibril ñu ngi koy yee ci nelaw. pour mu war ci alquran. melo malaayika. bi mu dee traversé yi. maanaam ñenn ñu ne partir de de quatrième siècle ñu ne cinquième mm-hmm. ndax am na fu muy nettalee ci hadis ànd naa Jibril di dem ba ñam ci lu mel na garab ñu si lu mel na ñaari tàgg ma toog ci tàgg mi sidna Jibril toog ci tàgg mi mm-hmm. a raf-rafu laalaa naaw wut si nu sidna Jibril tiit ba xëm man rafuma sax mu ne booba laa xam ne Jibril moom a gën a xam béréb bi moom a gën a xam yii fi xew. maanaam booba si fois mu dem foofa. mu mm-hmm. Jibril dafa xam li ñëw te man xaw ko moo tax mu tiit man tiituma. bon mm-hmm. léegi euh, doomu aadama yi mm-hmm. dañuy jàpp masala question boo xam ne question voile la xijaab kiiraay. bu jaaxal si ko ak distance. si loolu Abubakar bi ñu ko waxee ne ko waa yow sa xarit bi sa sa yonant bi. Mhm. nee na dem na fi Quds dellu si dem na asamaan. Mhm. mu ne dangeen koy wax li mu waxul fen mu mhm. ko mu ne ko waaw ñu ne ko waaw gëm nga li wax mu ne waaw waaw Jibril di jógee ca gannaaw ca Sidratul Muntaha ak si ci xefeelu ba jox ko ay ay alxuraan wàcce ko demaat ma gëm ko du ma mën a gëm. gën la fi kii <laughs> waaw. gis nga li nga xam ne kiiraay kiiraay la kiiraay la lu ñuy voile bu mm-hmm. ko ne mu nekk distance yonent bi sax bi ko benn juif bi aaya yi wàccee mm-hmm. mu bëgg ko kole aaya ji wax ne suñu borom mu ngi leen di xaroo àjjana joo xam ne mm-hmm. mu ngi yaatoo ne asamaan yëpp suuf si léegi waaw kon bu safara di mu ne xay aw <laughs> bu guddee na fu bëccëg di nekk bu mm-hmm. guddi yaa ne ko bëccëg di def daf lay wan ne suñu borom kattanam diggante bii rek mën na cee dugal asamaan ak suuf mm-hmm. ak àjjana ak safara mm-hmm. ak li ci diggante bi Abdulaziz ibn Mas'ud mooy Seydi Cheikh Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu ñëwoon ci uh, kii am na jamono yoo xam ne nee na diwaan ba nga xam ne ci la awliya yi di daje ci sama dënd bii la nekk c'est-à-dire maanaam daal fokk nga gëm dëgg-dëgg li may wax ne gëm day wàññiku ci mujj jamono day wàññiku ba nit ñi yu bari dañ koy sujet raison mm-hmm. te li ñu xam ci adduna adduna rek la yem mm-hmm. Mm-hmm. c'est le monde bu la nit naa ci ne bi ubbi ci miir bi da nga naan fan la léegi si ngeen xam ne daañu dem ci science dana dem ba découvrir découvrir yu bari ba gis kawtef yooyu mais yëpp ñi nga xam ne borom ngëm lañ dañ koo daal di delloo ne duñu borom ngëm it daañu koo gëm daañu dana leen bir na dëgg la kañ sukuraat bu ñu tolloo ci sukuraat daañu mu hmm, ñu koy gisee. yëpp dañ leen koy wan. ci sukuraat waaw. waaw mos naa gis benn livre ñu ne effectivement booy bëgg a gën a àdduna. Mm-hmm. image yi day ñëwaat ngay gis. waaw day yi nga fi nga jaaroon fépp. Mm-hmm. say jëf yu baax say jëf yu bon say jëf yu baax ngay njëkk a gis teg say jëf yu bon. Mm-hmm. mais gannaaw loolu itam secret adduna bi yëpp dangay toll foo xam ne lépp dangay jàll moom. gis nga waaw est-ce que léegi suñu boo xamee ne xam na ne sa yu bari yi mu nëbb dana ko wan nit ñi ba mu biir nga xam ne koo xam ne dangaa def ilhaad maanaam euh, dangaa nekk nga nihiliste mm-hmm. gëmuloo dara itam matérialiste yooyu it da nga dem ba xam ci lu la wóor bala ngay dee waaw des da fa ngay toll nag ba xam ne nag euh, li nga nekkoon lépp musiba naaru laay la mm-hmm. du jëriñu ci dara mm-hmm. sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq mm-hmm. dafa am sens yu bare bare bare bare bare yu nekk ci biir yépp nekk ci biir li ñu la wax ne la alquran lu doy waar la lu kéemaan la lu rëy na ci doy na waaw dama bëggoon dafa benn benn digression ndax ñu bari dañu waraan miracle jékki yooyu daan am wala waaye jeex na est-ce que léegi yow ndax yow leader bu ñu bu ñu ràññee nga ci domaine religieux boobu. Mhm. ndax ci jamono suñu jamono yi. Mhm. wala passé récent bi. Mhm. am na ay miracle yu am maanaam daal suñu réew mi wala fa yow yow yow fekkoon. wala su ma defee différence entre euh, miracle moo gis sax mooy miracle pour le prophètes. karaama mooy pour les saints. karaama moom la wàllu yi def. miracle bu yonante dootu amati. nag beneen amatul. waaw maanaam ay wàcc. waaye nag xar baax wàcc bi di amatul léegi. xar baax nag moom mooy des tant que ay awliya yi ñu ngi am xar baax di am. Mm-hmm. léegi nag dafa am adduna nu mu doxee noo xam ne. bu seetee ne l'islam mu nga commencé Arabie Saoudite. Mm-hmm. boo seetee ne tax daanaka l'islam jullit ñi di ci ëpp nekk bokk ci tiers monde ni mu jaaree. ni mu fii fii fi propagation mhm. bu islam bi mhm. ni mu jaaree ba nit ñuy dugg ci lislaam mhm. xam nga boo jógee Arabie Saoudite xam nga Égypte bu dul woon Niil dex googu désert la foofu yépp désert la gis nga même Afrique du Nord dalee Libye ba Afrique du Nord yooyu yëpp xam nga désert bi mu la lon moo ko longé ba bëgg ñëw dégg nga léegi jullit ñi ñu ngi tàmbalee foofu xam nga euh, boo seetee réew yi ci nekkul ci dëkk bi ñu nekk ci kii bi nañ koy dotee. ci forêt yooyu dëkk yi am waaw dëkk yi nga xam ne arab yi aguñu fa woon pour propager l'islam. l'islam mhm. léegi l'islam ji maanaam wilaya yi ñu nekk wala mënul jiitu ñëwug l'islam gi. Mhm. mais ko seetee. Mhm. saint yi nga xam ne ñun ñu reconnaître nañu ay saint yu mag lañu. toujours l'islam bi day dugg ci réew mi. ba nga xam ne taxaw na bu dëgër. Mm-hmm. ba nit ñi seen ngëm dugg ba ñu commencé jàng. Mm-hmm. say yi di feeñ. boo ko seetee ni mu doxee ba muy agsi lislaam mm-hmm. ba muy agsi Sénégal. nga gis say yi fi feeñ. tekkiwul nag ne yeneen say dootu amati feneen. mais buñ ko seetee nag. pour war la ne ne say mën nañu am. ci benn gox bi nga dëkk yow. wala amu ci nga yaakaar dafa amatul fekk mu ngay am feneen. mu ngay am feneen waaw. fekk mu ngay am feneen. Mhm. waaye fépp fu lislaam ma am na ay saint am na ay saint waaw mhm. boo seetoon téere bii jàng karaamati loolu yaay bu Cheikh Youssouf Nabhani mhm. dana la expliqué lu bari wala ci karaama yi ay karaama yu ay saint ah, ay ay saint def ba ci yu mujj mujj mujj فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي jabar moom lu ko lu moom jabar lu ko doyal jabar dafa am ay secret yoo xam ne ci seytaane dañu ne suñu borom dafa bind ay mbindeef ubbi leen ci leer bind ay mbindeef ubbi ci lëndëm fatha fatha al mhm. mooy ubbite ubbite ubbi nit ki ci leer mhm. mooy ki mu ci ngëm ak lépp lu jëm ci yàlla mhm. ki ñu ubbil ci lëndëm mooy xam secret yépp yoo xam ne day détourné nit ki ci yàlla day dox digganteem ak yàlla donc loolu mu ngi tàmbalee ci xam li nga day ñëw te ñëwagul xam gi moom dañ yàlla rek ko jago bu mu ànd ak al mooy lépp luy kumpa kenn xamu ko lu dul yàlla waaye yenn secret dana am maanaam secret ci nit ki mooy lu mu xamagul lu mu xamagul léegi service météorologique bu ñëwee bu subaa mu taw mm-hmm. ay tegtal rek ci la ñuy sukkandiku bu ci suba saa mu taw. mu ñu mën a wax. Mhm. maanaam xamoon nañ ko ci ay tegtal. Mhm. waaye bu neexoon yàlla mu wëlbati ko. Mhm. kon loolu mooy xam-xam boo xam ne mu ngi aju ba tey ci bu soobee yàlla mu def ko bu ko soobul du ko def. kooku du ilmul xay bi dëgg. ñu si ne aju nañu daana xam lu ñëwagul waaye du ko bëgg a wax ndax suñu borom mën na ko wëlbati. waaw ndax toujours day. ko kàttanu suñu borom gi. ak maanaam pexe yi ak plan yi yi mu tëral te xamuloo loola lii rek nga xam te xamuloo lii duy dañ wala dem ndax buñ ko bindee ci àlluwa te bu loo rek suñu borom mën na ko far te juróom-ñaari asamaan yëpp dañ bu ci ne àlluwa nga ca waaye bu ci ne luñ ci bind wéyu la far mm-hmm. mën nañ koo far ba mu des loo xam mahfuz rek ñu wax ci différence entre méditation ak zikr xam nga nekkoon ah, mm-hmm. zikr noonu naa ki nga xam ne moom mooy ki bëgg a àgg ci yàlla xam nga ñuy àjjana ju kawe ak yool bu bari ak mucc mooy seen problème moom la bëgg moom la ñuy wut ñii àgg ci yàlla rek la ñu bëgg faale wuñ àjjana faale wuñ safara kooku mooy ñu jege yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg mais ki ma la doon wax sànq naan bu ko safaroo ci alaaxira bu ko seen tiit ba fay ngir force imaanam ngëmam ak ki nga xam ne yooyu yëpp dama ko wax a wax a wax mm-hmm. euh, ak ki nga xam ne nee na mooy yàlla te dem àjjana bañ a mooy yàlla te dem safara ko gënal ah ndax nga xam ne moom laa am ci yàlla. Mm-hmm. du yëg métti du tàngaay bi te safara dana fay. ko ko moom. Cheikh mm-hmm. mm-hmm. Ibn yàlla te yóbbu ma àjjana bañ a ma safara ko gënal. xalaatal ci loolu ba pare. te loolu say leer na. waaw mooy yàlla te dem àjjana te dem àjjana waaw waaw bañ mooy yàlla mukk te dem safara ba ko gën a <laughs> est la wax dafa doy waar li ko ko li la ko expliqué moo di mhm. dama la wax ne yàlla ci boppam dafa fort trop mhm. nit ki day dem ba nga xam ne yàlla dafa koy fees fees léppam mu mhm. xam ne dootu yëg boppam yàlla rek lay yëg kooku bu demee safara it du yëg sax tàngaay safara ndax safara bu ko ñemee daf koy daw. wala mu fay wala mu fay jeex ci yàlla waaw waaw mm-hmm. te bérébu merum yàlla la moom safara. Mm-hmm. waaye moom yàlla ëpp doole loolu. Mm-hmm. waaye gannaaw bérébu euh, kii merum yàlla la. moom yërmande yàlla ji mu àndal moo ëpp doole loolu. moo ko gënal. moom mooy ni mu bëggee woon yàlla. ko mooy ndax dafa. ba noppi di ko mooy. naqar lay doon ak gàcce ak rus boo xam ne bu demee aajo sax du yëg la fa nekk. du yëg la fa nekk moom soor lay nekk daal ci biir aajo. est-ce ma la. Mhm. du ma ci zikr. zikr kii man la nit ñi kii àjjana lay wut kii yàlla lay wut. Mhm. Mhm. kii wut yàlla ndax jaamu ñetti dagara la am. kii jaamu yàlla ngir. ragal safara wala bëgg àjjana kii jaamu yàlla ngir topp ndigal su safara amul woon àjjana amul te yàlla digle lii dana ko def ndax fonk yàlla ak ki nga xam ne nag màggal suñu borom rek su digleeg su diglewul lépp ne màggal suñu rek moo di jëf xam mhm. nga ñetti yooyu ñetti la léegi nag ki nga xam ne léegi day sikkar ngir mucc mhm. am xéewal gu yaatu adduna ak alaxira dee bu woyof dugg àjjana. alhamdulilah kon baax na moom. al iznul am. ndigal mm-hmm. lu général li suñ borom digle. Mm-hmm. wakurullah. xiyaam mm-hmm. ma ko kooku tur di ko sikkar te yàlla tax. mu matal sarti mooy ànd ak laab. weet li ci gën a bari jublu penku. ba noppi teewlu. donc li ci gën a bari. li ci gën a bari muy jublu penku mën na bari jublu penku mu jublu penku mooy yokk ndax. gis bu buñ ne laa léegi bépp boo tuddee yàlla wala nga sarxe sa bàmmeel dana yàqaliku même lu toll ne bu doon bën bën ko faralee def rek dana mujj yaatu li nga naan bàmmeel bi buñ ne nee boo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu muhammadan abduhu wa rasuluhu boo ko waxee benn yoon day yokk lu toll ne jant bi wala lu gën a leer lamp bi loolu pour boo demee parce que. wet xam nga dama doon wax dama junjoon lu ma àggal dafa bari solo. waaw waaw dégg nga mm-hmm. ah, changé juróomi yoon mm-hmm. ci dundu nit ki. Mm-hmm. nit ki bi mu nekkee ci biiru yaayam. ruu ak yaram am na rapport waaye rapport ba feebal na ba nga xam ne ki ci biiru yaayam du yëg li xew ci adduna bi dara du yëg xiif xamul mar xamul dara bi mu juddoo rapport bi dina gën a renforcer. mu milieu bi li ko wër ak lépp lu yëngu mu dégg lu ndox mu gis xam lépp di xam xiif na wala mar na wala war na def nii suy nelaw mu dellu changé si dootu yëgati ci li ko wër dara waaye quand mu ngi dund mu ngi nooyi te boo ko dóoree mu mu jóg yow bu faatoo beneen léegi nag rapport bi nu mu day changé changement boo xam bu gën a doy waar euh, détails yi pour xam ne temps bi du ko mat mhm. euh, bu ñu dekkee itam beneen rapport lay amati boo xam ne léegi au lieu di seetluwaay euh, ru di yóbbaale ru ru mooy yóbbaale yaram ba mel ne def koo seeyal ba mel ni ru rek fa nekk moom loolu ngay mën a déggee ne àjjana boo fa demee wala sax doo dee mukk mm-hmm. ndax ru nga ru nga ru nga mm-hmm. bon euh, noonu ci zikru mm-hmm. ki ki nga xam ne wax naa leen dafa bëgg ki nga xam ne day sikkar rek bu rëy teraanga yowmal qiyaam bot ni ko mucc ci tiisu bàmmeel dem àjjana mu fab benn tur yàlla rek. wala mhm. suratul nabi sàkkal dog bu gudd dog boo xam ne bu doy. ni ko temps maye rek. Mhm. di ko teewlu comme ni ma waxee jublu bu ko mënee ànd ak njàpp. Mhm. Eh, eh, ci la bi gën a ki xam ne dafa bëgg àgg ci yàlla. ku sikkar ba bi am ndigal li. moo koy jox tur. jox ko lim. jox ko waxtu yu mu koy def. kooku itam daf koy surveiller ni médecin bi di surveiller malade bi. bu ko nee yokkal mu yokk bu ko nee wàññi mu wàññ mm-hmm. bu ñu seetlu ko jaaxal ñu wax ko ko mu ne ko defal nangam wala mu expliqué ko bu ko warul a expliqué dafa naa ko defal nangam rek ko ko expliqué loolu ba mu koy war a expliqué mu mën ko ko mm-hmm. ay étape lay jaar étape lay jaar waaw étape mm-hmm. ba set bu sere a ŋàññ te bëgg na yàlla bëgg koo xam ne amatul dara ci adduna lu koy kilé lu mu tëral kooku nag mooy ki jëm ci yàlla boobaa nag ay martaba ñu am xalifoon si siddiqoon yi buñ seetee sax ñoom ni ñu hiérarchisé ah fa demee koy xam ñu fa demul duñ ko xam diggante nuqabaa yi nujabaa yi awtaat yi abdaal yi al wakil al imamaani ba ci xutbul xaws ba ci afraadul alam yi ila axiri léegi nag xam naa ne dañuy war a conclure suñu émission bi mi nga xam ñu bëgg yàgg mm-hmm. comme ñu woon ci donc message coranique mm-hmm. malgré les digressions c'est enrichissant mm-hmm. léegi boo doon conclure émission bi mel nii ci le message coranique loo conclure nga mu conclure dem conclure li tax gannaaw alquran moo di kii te di ko tax a jóg mooy nit ki texe adduna texe alaxira adduna ci boppam alquran dafa ñëw ni defaree nit la war a defaree itam adduna jóge pour defar adduna bu ko defee nit ki ma lay la waxoon xam ne alquran day forme jullit bi en général kon formé na àttekat bi formé na jàngalekat bi formé na bi formé na ministre bi formé na président bi formé na itam parents yi formé na itam xale yu ci mag formation boo xam ne doo tooñ mukk da ngay wattandiku tooñ ndax xàq yi ngay wattandiku ëllëg ñu ne jëf ju nekk am na conséquence lan loo xam ne boo ko jëfee nit dana ca loroo nee na nga révolte tey woo nit ñi ci révolte bi. Mhm. ñu fab gànnaay yi ku ca dee yaa ko gàddu. naka noonu nga jàngal nit ñi lëndëm loo xam ne du dëgg ñu fas ko. Mhm. lor yooyu yëpp ndax. innamal mu'minuuna allaziina izaa zukira llaahu wajilat quluubuhum wa izaa tuliyat alayhim aayaatuhu zaadatuhum iimaanan wa alaa rabbihim yatawakkaluuna loolu la alquran indi pour nit ñi meloo noonu ñun wax ne ñoom dong ñu gëm. Mhm. mooy ñi nga xam ne waxtu mu ñu tuddee suñu borom rek seen xol yi dal di tiit ragal lu tax réyaay suñu borom ak màggaayam ak li nu sant te matal ko jafe lool te xam ne mu ci mujj ak li mu tooñ ak ni mu ko tëlee joxe xàqam ndax fooraan googu ak réyaayam gi ak moom gi mu moom te ak suñu sàggante gi di fàtte di tayel di nelaw nelaw lu ëpp di lekk lu ëpp di tooñ di lekk lu lewul yépp buñ ko fàttalikoo bu ñu tuddee yàlla daanu tiit ndax daanu daje moom mu leer na daañu daje moom kenn ku nekk dara dox seen diggante kiiraay benn kiiraay du dox sa diggante ak moom. Mhm. te li nga def lépp amul dara lu ci luñ ci bindul lépp da ko gisi mhm. lu mu doon ba ci bën bën da nga ko gisi te sa moroomu doomu aadama moo amee lu toll ni bën bën pusa doo jéggi siraat te ko ko. Mhm. dégg nga ki nga xas. ki saaga. ki nga jëw. ki nga lekk alalam ci lu dul noonu. ñoom ñëpp. léegi gannaaw waxtu nit ki bu ñu tuddee suñu borom rek. ndax nga ngëmam. màggaayu yàlla day daal di teew ci xolam mu tiit xam ne mënul dawaaram am na dawaar yoo xam ne war na ci loosam te moom mënu ko. Mm-hmm. lu leer rek ko mën a waaye ko war. Mm-hmm. mooy na def li mën bu ci dara desee rek. Mm-hmm. mu ngi ci xatar. wa jilat qulubuhum. wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum bu ñu jàngee alxuraan. mu dolli leen gëm. ndax ni ko waxee bàyyi na ma bari ndax li muy cadre bu ex l'exhibité di ak euh, xataayu euh, kii bi. waxtaan mm. ci bari yu ma mën a wax yu ma bëggoon wax. dama mm. ko mën danaa ngeen mën loolu. Mm. bu ko nit ki bu fekkente ne defaru na. mel na ni waaye man aaya alquran ji mu dégg rek dañu def ni moo xam ne euh, Sidna Ousmane dégg na ko jàng alquran mu daanu fi suuf Sidna Omar noonu daanu xam. Mm-hmm. ku mu ko ki nga xam ne xam na ko dëgg yaramam day tiit am na lu ma waroon wax sax ci studio alquran waaye mm, tëb naa ko su boo bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi alquran di wax ak moom eh, ak yi rajo yëpp ak mm-hmm. eh, mm-hmm. ko weesu mm-hmm. waaye nit ki na de na fàttaliku dee na koy def ci kanamam pour mu bañ a tooñ bu du tax diggante nag nag liggéey dafa war a jëf ndax jëf ci ngëm la bokk ndax dañ ñu ko sant wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu i'mal li dunya kaanaka laa tamut abadan wa amal li axirati kaanaka tamut gadan booy jëf ci jëfi adduna bi da nga mel ne ku dul dee mukk lu ko waral maanaam jëfaloo sa bopp rek dangay ngay jëfal ak képp ku si jëriñu def naa ko ngir yàlla booy jëmbatee garab gi jëmbat garab gi ba muy yor mën na la fee bañ a fekk waaye ñu lekk ci meññeet mi muy nit muy mala muy picc même bu daanoo ko xam bu matt mi wala li ci euh, kii picc yi ci nëbboo li ci ñuy toog ci kër yeeg lépp ay kii la yoo xam ne yaa ngi mel ne sabab boo ko ne ku dul dee mukk wala ngay tabax tabax boo ne xamuloo kañ lay rab da mën a dem ay téeméeri at mu fekk na nag doo ko jëfal sa bopp da nga koy jëmal rek ngir defal li ñuy wax taamir dunya li iradati laaxirati um, tabax adduna pour na ma ca pour na ma àlaxira bu ko defee ñi ñëw ñëpp dañ ciy jëriñu yool ba di la fekki kon daal pour conclusion. Mm-hmm. jullit bi wax nay fàttali ko dee. Mm-hmm. fu mu toll ndax mooy tax mu ragal def liñ ko tere. Mm-hmm. ragal a neenal jamono. neenal jamono mooy perte de temps. di seet ñi muy toogal ak ñi muy waxal béréb yi muy dolli mu defa fa dem. ndax lépp lu koy jëriñ ndax lu baax du doy. mu ko nag lépp lu bon na ko jéem a sori fu mu toll def effort fu mu toll. Eh, xam na nag yàlla moom mënees na wax foraayam doy na waar kenn xajul ci àdduna. bu ko dee bàyyi xel war ko mën ko jox xàqam ci màggal waaye bu def lim ci mën lépp wattandiku moroomam yi kon dana wattandiku boromam wattandiku moroomam di delloo si xelam li ñu waroon waxtaane tam jamono bi mayuñu ko muy euh, tafakkur maanaam muy méditation méditation lu riche la yoo xam ne moom tam euh, ma mat na émission boppam kon daal xanaa tàggoog yéen foofu rek Sri Tambay, merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans 15 jours pour